الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ما يخادعون إلا أنفسهم ما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون منبكم هم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجرون أصابهم في آذانهم من صواعق هذا الموت ولا هم محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماء رزقا لكم أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تضربوا لله الأمثال ولا تضربوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدا للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم على ما قال ربنا من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم جيبي جوب Samba Ndiaye Samba Ndiaye René Ndiaye René Ndiaye René René Mbacké Ndiaye Mbacké Ndiaye Koura Ndiaye Koura Ndiaye ñi ñoo bëgg ñëw lislaam la ñu keneen ku bëgg a lislaam na wax. ku bëgg a tuub na wax. ku sori duñ ko dégg na taral loxoom. ku sori duñ ko dégg na taral loxoom rek. ku ci sori duñ la dégg da def nii sa loxo ñi bëgg a tuub. ku bëgg a tuub na yëkkati loxoom. ku bëgg tuub na taxaw te yëkkati loxoom. ñi duggoon nañ toog ñi duggagut nañ taxaw taral seen loxo. bàyyi mu ne ñi dugg ci diine lislaam nañ toog. duggagul ñoom nañ taxaw. talal toog leen. nañ taxaw talal seen loxo ñu xam ne dañu bëgg lislaam. ñii tuub nañ taxaw talal seen loxo nii. ñi tuub ba noppi nag ñu dimbale ngir yàlla toog. ku bëgg ku lislaam ku bëgg lislaam. ku bëgg lislaam kuy dugg ci diine ji. ku bëgg lislaam na wax. bàyyi mu ne ku bëgg lislaam na wax. ku bëgg ànd ci mbooloom yonent bi ñu fanaan wax waxam na wax. ku bëgg ànd ak mbooloom yonent biñ fanaan ciy waxam na wax ku bëgg a tuub na wax ku bëgg a tuub ñu ngi talal waaw ku bëgg a tuub nag wax ne jaglu leen jaglu leen ku bëgg a tuub na def nii ma def bàyyi mu ne ngeen def nii def leen nii pour leen àcc nañu wax ne nañu wax ne ashadu bàyyi ne ngeen wax ne ashadu yéen ñuy tuub def leen nii ashadu. bàyyi ne ngeen ne oh, ashadu. allah ilaha. allah ilaha. illallahu. illallahu. ashadu. ashadu. anna muhammadan. anna muhammadan. رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله سيدنا وحلنا سيدنا دقلنا دقلنا waruñoo jaamu kenn lu ma yàlla. waruñoo jaamu kenn lu ma yàlla. seede naa. seede naa. dëggal naa. dëggal na muhammadu muhammadu mooy yonent yàlla mooy yonent yàlla ku ci nangu loolu rek ku ci nangu loolu nangoo julli bët bu set juróomi julli nangoo julli bët bu set juróomi julli tusubaar takkusaan timis gee suba tusubaar takkusaan timis gee suba ku ko ci nangu nangoo xoor weeru koor at mu nekk benn weer at mu nekkit da nga benn weer moo di weeru koor ku ci am xalal ju bari da nga asaka ku ci am xalal ju bari da nga ci génne asaka. ku ci bay itam da nga ci génne asaka. ku ci bay itam da nga ko génne asaka. ku ci mën a dem makka haji da nga dem makka haji néegam yàlla ba. ku ci mën a dem makka haji da nga dem makka haji néegam yàlla ba. nangu ngeen loolu yéen ñi bëgg lislaam. nangu ngeen loolu yéen ñi bëgg diine lislaam. léegi jullit ngeen. bàyyi ne léegi jullit ngeen. li ñu war moo leen war. li ñu war moo leen war. li ñu yaakaar ngeen yaakaar. li ñu yaakaar loolu ngeen yaakaar. wax leen yéen ñëpp alhamdulilah. yéen ñëpp bàyyi nee nañu wax alhamdulilah rabbil alamin. ngeen sant yàlla xam na yàlla sopp na leen. ñu sant yàlla te xam ne yàlla sopp nañu. yàlla bég na ci yéen. yàlla bég na ci yéen it. ku ci sori ba mënul maa jox turam ma jox ko tur. na dem ci sëñ Amadou mu bind turam naa leen jox tur yéen ñëpp. képp ku ci sori ba mënoo koo wax saw tur na nga dem ci Baye Amadou Thiam mu bind saw tur bàyyi dana la jox mojaan kii mu ne moom mojaan baaxum la tudd góor la tudd naa ko Mouhamadou baaxum bàyyi mu ne tuddatoo mojaan Mouhamadou baaxum la tudd akan akan ah. Ali Sow Ali Sow Aliou la tudd yow Aliou lañ la tuddee jigéen Fatimatu ah. Fatimatu jigéen ji mu ne léegi Fatimatu Njaay la la tuddee yow Yuusufa tudde naa Yuusufa ba tey. Yuusufa yow saw tura njëkk a tuub Yuusufa nga ba tey ak ñoxor seen. waaw tudde naa ko seen nga tudd léegi ak kan. góor seen. góor gi seen laa ko tuddee. góor gi seen tuddee nañu la Sidna Omar ak kan. ah. Abdoulaye Waaj. Abdoulaye Abdoulaye ba tey. ba tey Abdoulaye. waxal. noo tuddoon góor gi ah. Ndiouk Faye. Ndiouk Faye. Ousmane Faye. Ousmane Faye. ah. Ousmane Faye. kakan. Baba la. Biram Ndaw. Biram Ibrahima. Baye mu ne Biram Ibrahima nga tudd. ak kan. Amadou Amadou Amadou Diouf. Amadou laa ko tudd. bàyyi mu ne Amadou la la tuddee ak kan ah. Alassane laa ko tuddee. Alassane bàyyi mu ne Assane la la tuddee ak kan Demba Sow. Demba Sow tuddee naa ko la Alioune Sow ak kan ak kan. Mamadou tuddee naa ko ba tey. Mamadou tuddee na la Mamadou ba tey ak kan Touré jigéen la. góor Touré Ndiaye. Touré. góor wala jigéen. jigéen la jigéen la kay. waaw naa ko Xadijata. tuddee nañ la Xadijatu Ndiaye yow Touré mi xoon. ak kan. <coughs> ba tey Moustapha laa la tuddee ba tey. bi moom lañ fanaan ñu ne Moustapha lañ la tuddee ak kan. Moustapha baax na. Mbaye Ndiaye ragal moom daf la moom tam. alhamdulilah. bàyyi ne yàlla nangul suñu gàmmu. yàlla nangul suñu gàmmu yaa rabbi. yàlla nangul ku ci nekk lépp lu mu ci yëngatu. yal na yàlla nangul képp ku nekk ci ñun mboolem lu mu ci yëngatu. lu mu ci dundalee. ak lépp lu mu ci dundalee. jéego bu ci waay seqi jóge fu jóge wala jóge fu sori yàlla na yàlla nangu lépp jéego bu ci waay seqi moo xam mu jógee fu sori wala mu jógee fu jege yal na yàlla nangu lépp yaa rabbi te yal ko yàlla gis muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla na ko yàlla gis muy liggéeyam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal yàlla nangu lépp na nañu yàlla nangu lépp ay dégloo yal na yàlla jàpp ci suñuy loxo ñun ñëpp. yal na yàlla jàpp ci suñuy loxo ñun ñëpp. xawala ñu ci yoon moom bëgg. xawala ñu ci yoon wi bëgg yaa rabbi. def ñu di jaamam yam tànn. def ñu ñuy jaamam yim tànn. jaam jaamam yam gëdëm. jaam yim gërëm. jaam yam toppul dara. jaam yim toppul dara. jaam ya yërmandeem jiitu ci ñoom mbugalam. jaam ya yërmandeem jiitu ci ñoom mbugalam. yal nañu yàlla méngoo ci saayir ak ci baatin yal nañu yàlla méngoo ci saayir méngoo ñu ci baatin yaa rabbi yal nañu yàlla fegal mépp musiba ak bépp balaa yal nañu yàlla fegal bépp musiba ak bépp balaa yaa rabbi yal nañu yàlla fegal wépp xay ak borom xay wa yal nañu yàlla fegal wépp xay ak borom xay yaa rabbi yal nañu yàlla bëgg ak ci lam gëdëm yal nañu yàlla xiir ci lim bëgg xiir ñu ci lam gërëm yaa rabbi yal na yàlla jox ñëpp seeni i càkkutéef ci saayir ak ci baatin ci saayir ak baatin yaa rabbi yàlla yal nañu yàlla baal ñun ñëpp baal suñuy wajur ñun ñëpp baal suñuy wajur ñun ñëpp baal suñuy mbokk yëpp baal suñuy mbokk ñun ñëpp baal suñuy xarit baal suñuy xarit ak suñuy taalibe ak suñuy taalibe ak képp ku ñu dénk ñaan ak képp ku ñu dénk ñaan yaa rabbi képp ku am ak ñun kolore ko xam ak ñun kóllëre yal na ko yàlla jëriñ ci saayir ak ci baatin yal na ko jëriñ ci saayir ko ci baatin yaa rabbi ak ci àllaaxira ci àddina ak ci àllaaxira def ay dégloo leen yal na yàlla jàpp ci suñu loxo ñun ñëpp yal na yàlla jàpp ci suñu loxo ñun ñëpp xawala ñu ci yoon moom bëgg xawala ñu ci yoon wi mu bëgg yaa bi def ñu di jaamam yam tànn def ñu ñuy jaamam yim tànn jaam jaamam yam gëdëm jaam yim gërëm jaam yim toppul dara jaam yim toppul dara jaam yi yërmandeem jiitu ci ñoom jiitu ci ñoom mbugalam yal nañu yàlla méngoo ci saayir ak ci baatin yal nañu yàlla méngoo ci saayir méngoo ñu ci baatin yaa rabbi yal nañu yàlla fegal mépp musiba ak bépp balaa yal nañu ñu fegal bépp musiba ak bépp balaa yaa rabbi yal nañu yàlla fegal wépp xay ak borom xay wa yal nañu yàlla fegal wépp xay ak borom xay yaa rabbi yal nañu yàlla xiir ci lam bëgg ak ci lam gëdëm yal nañu yàlla xiir ci lim bëgg gërëm yaa na yàlla jox ñëpp seen i càkkutéef ci saayir ak i càkkutéef ci saayir ak baatin yaa rabbi. yàlla baal ñu ñun ñëpp. yàlla nañu yàlla baal ñun ñëpp. baal suñuy waajur ñun ñëpp. baal suñuy waajur ñun ñëpp. baal suñuy mbokk yëpp. baal suñuy mbokk ñun ñëpp. baal suñuy xarit. baal ñuy xarit. ak suñuy taalibe. ak suñuy taalibe. ak képp ku ñu dénk ñaan. ak képp ñu dénk ñaan yaa rabbi. képp am ak ñun coloré. ak képp ko xam ak ñun kóllëre yal na ko yàlla jëriñ ci saayir ak ci baatin yal na ko yàlla jëriñ ci saayir jëriñ ko ci baatin yaa ci àddina ak ci àllaaxira ci àddina ak ci àllaaxira yal na ñu yàlla wattu ci gëm yàlla yal na ñu yàlla wattu ci gëm yàlla wattu ci suñuy doom wattu ci suñuy doom ba pencam yàlla ba pencam yàlla yaa rabbi yal na ñu yàlla boole ci jaamam yem sopp yal na ñu yàlla boole ci jaamam yem sopp ñam nangul ñam nangul yal na ñu yàlla jubal yal yàlla jubal yaa rabbi ci lam ak lam gërëm xéer ñu ca lam bëgg ak lam gërëm yaa rabbi yal nañu yàlla may gëm yàlla gu mat yal nañu yàlla may gëm yàlla gu mat te xéer ñu ci topp yàlla gu rafet gu dëppoog sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabal ñu ci topp yàlla gu mat gu dëppoog sunna si yonent wa sallam te nangul ñu ko te nangul ñu ko yaa rabbi te faat ñu ci bés ba gën ci suñuy bés te faat ñu ci bés bi gën ci suñuy bés gëdëm ñu gërëm ñu yóbbu ñu aljana ci kër ak soppeem ya yóbbu ñu xal janna ci kër ak soppeem ga ñu dëkkaale yonente yàlla Muhammad ak yonente yi ak saabaam yi ñu dëkkaale yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi ak yonente yi ak saaba yi boole ñu ci soppe yàlla yi gisee ak yàlla boole ñu yàlla yi gisee ak yàlla nga xam ne lépp luñ mébét yàlla dana leen ko jox nga xam ne ñoom lépp luñ mébét yàlla dana leen jox loola képp ku fi dikkoon ak soxla yàlla na ko yàlla faj li ci doon ma yàlla képp ku fi ñëwoon ak soxla yàlla ko yàlla faj lépp lu ca doxul mooy ku fi am ku am soxla ku mën a doon yàlla na yàlla faj soxla sax. ku fi am ku am soxla lu mu mën a doon yàlla ko yàlla faj. ku ràgg yàlla ko yàlla saafara. ràgg yàlla ko yàlla saafara ji kanam ak wét. ku fi ràgg yàlla na ko yàlla saafara. ku fi ràgg yàlla la yàlla saafara. ku fi am bakkaar yàlla na ko yàlla baax. ku fi am ko yàlla far. mbooloo mi yàlla bu ci yàlla def ci safara. mbooloo yàlla bu ci yàlla def mukk ci rab safara yaa rabbi. ñëpp yàlla na leen yàlla dugal aljanaam ji. mbooloo mi lépp yàlla na leen yàlla dugal aljanna. barke yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. barke yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. barke Seydina Aboubacar Sadiq. barke Seydina Aboubacar Sadiq. Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab. Ousmane ibn Affan. Ousmane ibn Affan. Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. Talhatu. Talhatu. Zubairu. Zubairu. Saadu. Saadu. Saïd. Saïd. Abdourahman ibn Awf Abdourahman ibn Awf Abu Ubayda ibn Jarrah Abu Ubayda ibn Jarrah barkeem ñooñ Badar barkeem ñooñ Badar barkeem ñooñ Uhud barkeem ñooñ Uhud barkeem ñooñ Hudaybiya barkeem ñooñ Hudaybiya barkeem ñooñ Lahsab barkeem ñooñ Lahsab barkeem Fatu Makkata barkeem Fatu Makkata barkeem yonent Yàlla Muhammad barkeem yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquran Yàlla ko ko wasal ki alquran Yàlla ko ko wasal ak kim ko wasal ci moom ak li tax mu wasal ko ci moom yaa rabbi yàlla yàlla def alquran yàlla yàlla def alquran di aw lay wu ñu ñaal diw lay ñeexal ñu yaa rabbi bu muy lay wu ñu waar yaa rabbi yàlla bu muy waat yaa léegi dégg ngeen lëf ci dundab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne léegi dégg ngeen laf ci dundab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dundab saabaam yi ak lëf ci dundab saabaam yi ak lëf ci dundab saaba yi xam ci biir loolu it diine ci biir loolu xam ngeen ci diine muy diine jëgën ci diine yi muy diine ji gën ci diine yi. wala sax lu dul moom du diine. wala sax lu dul moom loola du diine. ndaxte mboolem ñu njëkk ak ñu ñëpp lislaam lañ doon ñaan yàlla. ndax mboolem ñu njëkk ak ñu mujj ñoom ñëpp lislaam lañ doon ñaan yàlla. noonu wax na ne jullit la. noonu wax na ne jullit la. maanaam diinaam moo di lislaam. maanaam diinaam moo di lislaam. Ibrahima ne diinaam moo di Ibrahim diinaam na ne mooy lislaam isaaq yaqooba na seen diina mooy lislaam yusufa na diina mooy lislaam daawuda wax na ko suleymaan wax na ko daawuda wax na ko suleymaan wax na ko isa ibnu mariam wax na ko isa ibnu mariam wax na ko muusa ak haaruna wax nañ ko muusa ak haaruna wax nañu ko yonent nag na ne moom mooy premier yi jullit ñi yonent moom sallallahu alayhi wa sallam mooy premier mboolem jullit kon nag boobu diine kon nag boobu diina. nga xam ne mbooloo moomu ci lañ nekk. nga xam ne mbooloo moomu ñu bàyyi limal sànq ñëpp ci lañ nekk. jooju diine ko ci yàlla dugal. jooju diine ko ci yàlla dugal. santal yàlla te xam ne yàlla la. santal yàlla bëgg na la. yàlla moo bind mbindeef yëpp. yàlla moo bind mbindeef yëpp. gënal ci doomu aadama. gënal ci doomu aadama nag. def ko muy xalifaam ci suuf. def ko muy xalifaam ci kaw suuf. doomu aadama yi ñooy dundal suuf si. doomu aadama yi. ñooy dundal suuf si. dalee ci jamonoy Adama ba ci léegi. li Adama ba ci bisab tey bii. lépp lu ne ci suuf ñoo ko moom ñoo koy jëriñoo. mboolem lu ne ci ñëpp nag. yàlla woon na nag. jëm ci këram ga nga xam ne mooy aljanna. jëm ci këram ga nga xam ne moo di aljanna. waaye tànn na ña ko soob nag. waaye tànn nag ci woote bi ña ko soob. ñoom lay xawale ci yoonu njub nga xam ne mooy àggale ci aljanna. ñooñu lay xawale ci yoonu njub nga xam ne moo lay xàggale aljanna. aljanna fii lañ koy tànn léegi. aljanna nag fii lañ koy tànnee léegi. ñooñu aljanna fii lañ leen di xamee léegi. ñooñu aljanna it fii lañ leen di xamee léegi. ñi ko bëgg di ko sakku rek ñoo cay dem. ñi ko bëgg di ko sakku ñooñaa cay dem. ku ko bëggul ko sakku doo ko am mukk laa. am ku bëgg aljanna di ko sakku nag. ku bëgg aljanna di ko sakku nag. da gëm yàlla mi nga xam ne moo la sakk. da gëm yàlla mi la sakk. sàkk lépp loo xam ak loo xamut. sàkk mboolem li nga xam ak lépp li nga xamut. te lépp lu mu sàkk xal na koo ñàkkal. te lépp lu yàlla moomu sàkk xal na koo ñàkkal. toxal ñu ci geneen kër goo xam ne wute naa gii lool. toxal ñu ci geneen kër goo xam ne wute naa gii lool. te xam ngeen ne yàlla am na kattan ci loolu de. xam ngeen ne yàlla day am na kattan ci loolu. dem Amérique. Amérique ak Russie ñoo mën a def bomb. ndegam Amérique ak ñoo mën a def bomb. boo xam ne buñ ko taaloon rek àddina si tukki. boo xam ne buñ ko taaloon àddina si tukki. yàlla yi biddiwam yi bés bu mu ci taalee benn rek yàlla biddiwam yi. yàlla biddiwam yi rek bu ci taalee benn. li fi nekk lépp dana jeex. mboolem li fi nekk lépp ak benn biddiw boobu. àggut sax taal. àggut sax taal. benn yëngu-yëngu rek. benn yëngu-yëngu bu gonge ko yàlla rek. benn yëngu-yëngu suuf rek. benn yëngu-yëngum suuf. mën naa yàq lépp. man naa yàq lépp. léeg-léeg ngeen dégg dëkk bu yëngu-yëngu am. léeg-léeg ngeen dégg dëkk ba xam ne suuf dafay yëngu. benn seconde lay doon. yëngu googu ngeen di dégg benn seconde lay doon. lépp lu fay tabax dal di maasaloo. mboolem lu fay tabax lépp bëpp ci suuf maasaloo. yu bari far. bëkkan yu bari it far ca. loolu su hendoon benn bëccëg di ko def. xam ngeen ne loolu bu hendoon benn bëccëg di ko def. te daj àddina si yëpp. ba bés àddina sépp leneen du fi tax dara du fi taxaw de kon leneen du fi taxaw dara du fi nekk itam biddiw yi biddiw yi jant bii féeteeg ñun jant bii féeteeg ñun moo ci gën a tuuti moo ci gën a tuuti moo ci gën a sedd moo ci gën a sedd nekk saaraa laa leen wax saaraa leen wax ñaar fukki millions yi duubal na jant bi ci réyaay ak tàngaay ñaar fukki million duubal na jant bi ci réyaay ak tàngaay. ñaar fukki million ci yoon ñaar ci yoon. ci yoon yuñ juble. boobu biddiw lum tiim nga lak xam ngeen ne biddiw lum nga lakk. xam na biddiw yu ko ëpp suuf ni mu ëppee bi. te biddiw boobu ko xam na yu ko ëpp suuf. ni mu xëppee jant bii. xam na biddiw yu tuutee tuutee tuuti ba kenn mënu leen a gis. xam tuut ba kenn mënu leen a gis. te benn rek bu ca takkoon daal di jaaxal àddina. te benn rek. bu ci tàkkoon jeexal àddina kon jant bi bés ba yàlla ne bés bu mu tàkkee kon jant bi bés bu yàlla ne bés bu mu tàkkee <coughs> bés bu asamaan si tàkkee bés bu asamaan si tàkkee bés bu asamaan si xotteekoo bés bu asamaan bés bu géej yi takkee nekk safara te mooy bés bu géej yëpp tàkkee nekk safara bés bu bakkan yi bés bu bakkan yi xamee si seen bopp xamee seen bopp fi ne doomu aadama fi mu nekk doomu aadama mi ngi mel ni xamut boppam ndax doomu aadama ndax doomu aadama yàlla fa ko bind ci yàlla daf laa bind ci buy def lu ñaaw sax di feeñal boppam ne lu rafet lay def buy def lu ñaaw sax di ca feeñal boppam di wax ne lu rafet lay def te yàlla dafa bari sutura be te yàlla moom dafa bari sutura be ba ku def lu bon itam lu ca gën a bari suturaal na la ca ba képp ku def lu bon la ca ëpp xam nga ne suturaal na la ca. waaye lum la suturaal suturaal moom mi ngi janoo yow. waaye lum la suturaal suturaal kat li ngay def lépp mi ngi janoo moom. yow it yaa ngi janoo moom. yow it kat yaa ngi janoo moom xam ngeen. waaye bés boo xamee ne. waaye bés boo xamee ne. yàlla taxawal na la nag. yàlla taxawal na la nag. taxawaayam ñëwal xam kuy yow. taxawaayam ñëwal nag xam kuy yow. karne ngi loo mës a wax mi ngi ci loo mës a def mi ngi ci. karne ngi nii loo mës a wax mi ngi ci. loo mos a def mi ngi ci. ay seede ngi yu àndoon ak yow lépp loo mos a def fekke nañ ko. ay seede ngi nii yu àndoon ak yow. loo mos a def fekke nañ lépp. man yàlla it dara humpu ma woon. man yàlla mii di wax ak yow dara humpu ci sa yëf. nii nga defoon lii nga waxoon lii nga defoon. nii nga doon def nii nga waxoon. ba yëf ya jeex. keroog rek la nit ki xam kuy boppam. su keroogee la nit di xam dëgg kuy boppam. ku ci nekk bëgg naa wane ne moom lu baax lay def. ku ci nekk ba ngaa wane lu baax ngay def. waaye bu keroogee ku defoon lu baax da nga ko xam ku defoon lu bon da ko xam. waaye su ku defoon lu baax da ko xam ku def lu bon it da ko xam. yàlla lay wax ne lu la xot ci sa borom bu baax bi. yàlla ngi ki nga xam ne moo la bind bind bu rafet bi. ki nga xam ne moo la bind bind bu rafet bi. moo la may cër yu xemoo yi. moo la may cër yu ngay wee. moo la may xéewal gi ngay wee moo wa lu waroon dox sa diggante moom tey ba ngay xam leeg moom ma yow lu waroon a dox sa digg ak moom ba ngeen di xam le tey réer rek yonent ne réer rek yonent sallallahu alayhi wa sallam ne réer rek réer ku doon def lu baax ku doon def lu baax yaa ngi jëm ci xéewal ak na yàlla nañu ci yàlla boole da nga jëm ku doon def lu bon. da dem da dem ci mbugalam dappet. da dem ci mbugalam dappet. yal nañu yàlla musal ci loolu. yal yaara bi. boobu bés mooy bésab pay. boobu bés mooy bésab pay. mooy bésab pencam yàlla ak jaam yi. mooy bésab pencam yàlla it. mooy bés ba nga xam ne. bés bi nga xam ne. kenn du jëriñ kenn dara ku nekk ba sama bopp sama bopp ngay wax. ku nekk. lépp loo xamoon ci xamee. ku nekk lépp loo amoon ci xamee. <coughs> ak i mbokk. ak i mbokk. aki i ki ak i jabar ak i doom. ak i wajjut ak i doom. attan nga leen a jote sa bopp ndax nga mucc. ñoom ñëpp attan nga a jote sa bopp ndax nga mucc yow. bés bu raglu boobu balañ caa dem nañ ko bàyyi xel. bés bu ragal raglu boobu balañ caa dem nañ ko bàyyi xel. mu ngay xoyof ci ñi doon xisaab seen bopp léegi. ma ngay woyof nag ci ñi doon hisaab seen bopp léegi. waaye ku hisaabut sa bopp ba dem foofa ñu tàmbalee hisaab. waaye ku hisaabut sa bopp fii. ba dem foofa ñu tàmbali laa hisaab hisaab rek doy na ci mbugal hisaab rek doy na ci mbugal <coughs> su jubut nag ci mbugal nga jëm bu jubut nag yow ci mbugal nga jëm bés boobu buñ ko fàtte ci lañ jëm ñun ñëpp bés boobu bàyyi ne buñ ko fàtte ñun ñëpp ci lañ jëm ndax kenn ci ñun bana xel ñàkk dee ndax kenn ci ñun bana xel ne du dee kenn bawut ko ci xel kenn bawut ko ci xel ku ko ci ba xel ku ko ci ba xel maa ngi koy laaj ana baayam bàyyi koy laaj ana baayam ana baayi kooka baay booba ana baayam ana baayi kooka ana baayi kooka ba ca aadama mi ana baayi ba bàyyi xàgg ca aadama aadama mi doon bàyyi bu njëkk bi aadama mi doon bàyyi bu njëkk bi ana ñi fi newoon di xariti yàlla ana ñi fi nekkoon di xariti yàlla ana noohun ana noohun ana ana ibrahim ana moussa ana Moussa. ana Isa ana Muhammad. ana Isa ana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yàlla bu doon tax a dund ku ñooñu duñ dee. bu fekkoon ne ku yàlla sopp la day tax a dund kon duñ dee. ana buur yu mbëru yi fi newoon. ana buur yu mbëru yi fi newoon. moom àddina lépp. moom àddina lépp. moom àddina lépp. ana Namrood ibnu Kanaan. ana Namrood. ibnu kanaan ana buxtu nasar ana buxtu nasar ana laskandariya ana laskandariya ñi moomoon àddina ba amuñu benn frontière ñi moomoon àddina lépp kenn mosu cee moom dara frontière ak kenn lépp ngay moom nga xam ne léegi addina bii nga xam ne léegi. nation Chine rek téeméeri nguur a nga fa ak ñaar fukk ak ñeent. nation Chine rek téeméeri nguur a nga fa. ak ñaar fukk ak ñeent. ak ñaar fukki nguur ak ñeenti nguur. te na nguur yi ca bokkagut. te xam ne kat nguur yi ca bokkagut ñoom. xam nañu moomoon wu ñoo kenn. xam nañu moomoon lépp digaloo wu ñoo kenn. xam ngeen ne rek. xam ngeen ne Sénégal rek. ku muy sa nguur nguur gu rëy la. ku sa nguur nguur gu rëy la. rawatina réew ya rawatina réew yi ko ëpp. waaye buur yi moomoon loolu yëpp ana ñu. waaye buur nag. ñoom ñëpp wuy jënañ seen borom. ñoom ñëpp wuy jënañ seen borom. ñi ko moom tayit foofu lañ jëm rek. ñi ko moom tayit foofu lañ jëm ëllëg. yàlla rek mooy buur bi nga xam ne. yàlla rek mooy buur bi nga xam ne. nguur lépp ci loxoom la ko yor. nguur lépp ci loxoom la ko yor. ba faw nag. ba faw it. keneen ku dul moom. keneen ku dul moom. sa nguur ab xaaj rek la. sa nguur ab xaaj rek la. mu boole nguur ak kattan. mu boole nguur nag ak kattan moom yàlla. kattan goo xam ne mën na lépp lëf amul lu mu mënul. kattan loo xam ne mën na lépp lëf dara lottulu ko. buur bu dul moom. buur loo man man rek am lootale tële. loo man man xam na lu la loo man man dana am bés doo man dara. doo ko man dara. dara doo ko man day mel ni du na waa ji mënoon. day mel ni du na yaay waa ji mënoon. kon nag buur dëgg-dëgg moo di yàlla. kon la. kon nag ñu ngi ci àddina. kon nag ñoo ngi ci àddina. mënuñoo bañ a sakku àddina. mënuñoo bañ a sakku àddina naam. ndax ñu ngi nekk ak bakkan boo xam ne. ndax ñoo ngi nekk ak bakkan boo xam ne. dafa am ay soxla yu du jeex. dafa am ay soxla yu du jeex. ñu gàll ñuy njaboot. ñu gàll ñuy njaboot teg kon nag fokk ngeen sakku àddina. kon nag fokk ngeen sakku àddina. waaye mu leen tax a yàlla moomu. waaye kat. bu mu leen tax a fàtte yàlla moomu. dara jarul fàtte yàlla. de. métier moo mën a métier woo rek. métier moo mën a métier woo. ba am sa wéy waay. ba am ca loo wéy. te dellu ci sa borom di ko topp. te dellu ci sa borom di ko topp. rek loolu baax na. loolu moom baax na. waaye loo def nag ba mu tax laa fàtte topp yàlla. waaye loo def ba mu fàtte loola topp yàlla. loola musiba la ci yow. loola musiba la ci yow dara du la ci mooy. soo ko tegee xéewal musiba la. soo ko tegee xéewal musiba lay da ci yow. moo tax yàlla na ne am na ci seen i jabar doom seen noon. looloo xam na ci seen jabar ak seen doom seen noon. mooy nga soxla woo leen ba bàyyi yàlla. moo nga soxla leen ba bàyyi yàlla. mu wax ne am na ci seen i jabar ak seen doom fitna. mu wax ne xam na ci seen i jabar ak seen doom. fitna la. mooy rek mu dox sa digganteeg la sa digganteeg sa borom. mooy mu dox sa digganteeg la war sa digganteeg sa borom. su rek jaru ko. su boobaa daal jaru ko. da def li la war sa digganteek sa borom. na nga def li la war sa digganteek sa borom. soo ko dem ci jabar ak doom. soo ko dem nag ci jabar ak doom. jabar na def la ko war digganteem ak boromam. jabar na ko war digganteem ak boromam. soo ko jublu ci jëkkëram. soo ko jublu ci jëkkëram. doom na topp boromam def la ko war digganteem ak boromam. doom na topp boromam def li ko war digganteem ak boromam. soo ko sàkku ngërëmal waajutam. soo ko sakku ngërëmal wàjjutam. taalibe na def la ko war diggante ak borom. taalibe defal li la war sa diggante ak sa borom. soo ko sakku ngërëmal sëriñ bi. soo ko sakku dina ñett. seen ngërëm baax na lool. seeni ngërëm. bay baax na lool. waaye na fekk nag nga jiital yàlla. waaye na fekk nag ngërëmal yàlla jiitu. ku sakku jigéen ju sakku sa ngërëmal jëkkër ba bàyyi xàq yàlla. jigéen ju sakku sa ngërëmal jëkkër ba bàyyi xàq yàlla. taalibe bu sàkku sa ngërëmal sëriñ ba bàyyi xàq yàlla doom ju sàkku sa ngërëmal wàjjur ba bàyyi xàq yàlla doom ju sàkku sa ngërëmal wàjjur ba sànk xàq yàlla wàjjur ba du la dara sëriñ ba du la dara jëkkër ji dara wàjjur bi du loolu na ko xam bàyyi mu ne loolu nañ ko xam yàlla jiitu ci jaam bu jaam bu ne yàlla jiitu ci yow moo gën a xëy ñëpp ci yow. yàlla gën a xëy ci jaam bu nekk. yàlla moo gën a xëy ci jaam bu ne. gannaaw bu mu wee nag. gannaaw bu yàlla wee. xaqi wàjjur lu yàlla reyal la. te wàjjur lu yàlla reyal la. gannaaw bu loolu wee. gannaaw bu loolu wee. xaqi jëkkër lu yàlla reyal te jëkkërit lu yàlla reyal la. Eh, sëriñ itam la moo gën a wàjjut la. sëriñ it wàjjut la. wàjjutu maanaa la. wàjjutu maanaa la. waaye nag. waaye. yii balaa ñoo jëriñ. jiitu rek. na yàlla jiitu. sëriñ. sëriñ. dañ koy wax rek te xamuñ ko. bàyyi ne dañ koy wax rek. te xamuñ luy sëriñ. ñu bari xamewuñ ak taalibe ak ak ndag. ñu bari xamewuñ do taalibe ak dagu ji. taalibe. taalibe nag. mooy ku bëgg yàlla. moo di ku bëgg yàlla. seet ku ko gën a jege yàlla. seet ku ko gën a jege yàlla. mu àndoog moom. mu àndoog moom. ndax mu xëcc ko ba jegeel ko yàlla. ndax mu xëcc ko ba jegeel ko yàlla. waaye sëriñ boo xam ne daf maa neex rek ma ànd ak moom. waaye neex rek ma ànd moom. buur la booy dagu rek. loolu day buur la booy dagu. doo taalibe moom du sëriñ. taalibe moom. ma ne bon doo taalibe moom du sëriñ. booba nag kon yow doo taalibe moom du sëriñ. ak cëriñ ak ak ndag bokkut. ak cëriñ ak ak ndag bokkuñ. bu fekkee yaa moom sa bopp. bu fekkee ne yow yaa moom sa bopp. soxla dara ëllëg ci àllaaxira. te amoo soxla dara ëllëg ci àllaaxira. kon day sooy seet ku la neex rek. kon day booba seeti ku la neex. nga ne ma neex moom laay topp moom laay def sëriñ. nga waaye su fekkee da ngaa bëgg dara ci yàlla. waaye boo bëggee dara ci yàlla nag. seetal koo ne. na nga seet koo xam ne. waxam daf lay fàttali yàlla. bu waxee. mu fàttali la yàlla. jëfam fa lay fàttali bu jëfee mu fàttali la yàlla. nga àndoog moom kon nga jege yàlla. nga àndoog moom ci woowu melo kon nga jege yàlla. bu dul loolu du sëriñ da ngay dagu. bu dul loolu du sëriñ da ngay dagu. ñu gën a bari daal dëgg-dëgg ay dag lañu a bari daal dëgg-dëgg ay dag lañu duñ taalu bi. sëriñ yu bari itam buur lañu wala yàlla lañ sax. sëriñ yu bari buur lañ wala sax yàlla lañ. du du du sëriñ. yal nañu yàlla musal ci loolu. yal nañu yàlla musal ci woowu melo yaara bi. yonent bi fa ne. yonent bi moom a bëgg ci mbindeef yi. te ne kat mboolem mbindeef yàlla yi moom la ci gën a bëgg. Usaamatu doomi Seet. Usaamatu doomi Seet. daf ne a Fatimatu moom la gën a bëgg. ne gannaaw Fatimatu kooku la gën a bëgg. laaj leen ma ci sama alal lu leen neex. laaj leen ma lu leen neex ma jox leen. waaye pour alaxira jëfal leen seen bopp du ma leen. waaye bu dee alaxira nag jëfal leen seen bopp dara kat mënu ma leen ko faa jëriñ. bu nit ñi ñëw ak seen i jaamu yàlla yéen ngeen ñëw naa ñëw yonent bi bokk dara la leen di jëriñ. bu fa nit ñi ñëw ak seen jaamu yàlla indi leen dara lu mooy maa yonent bi bokk loolu du leen fa jëriñ dara. ndem yonent bu foor bi nga xam ñu bind àdduna alaxira mooy wax loolu. ndem yonent bu foor boobu nga xam ne moo tax yàlla bind àdduna alaxira mooy wax sakka keneen ko doon moom. sakka nag keneen ko doon moom te kenn jógewu ko. man de lii ma leen di tegtal rek laa leen mën a jëriñ. bàyyi mu ne moom day lii mu ñuy tegtal loolu la ñu mën a jëriñ. naxut ñu nag. te moom lay defit pour sama bopp. te loolu lay ma leen ko tegtalee rek naxuma leen. kon kat bu leen ko tegtalee moom wàcc na yéen a ci def nag topp mbaa ba rek. xamuma nag kéemtalaayal li ma xam. mu ne xamut nag. kemtalaayal lim xam. mbindeef mu mën a maye ca magasin yàlla ya dara. mbindeef moo xam ne mën naa maye ca magasin yàlla ya dara. wala mbindeef moo xam ne dana dem sàkk ca magasin yàlla ya. wala mbindeef moo xam ne dana dem sàkk ca magasin xamut ci ñu njëkk ak ñu mujj. bàyyi mu ne loolu day xamut ci ñu njëkk xamut ci ñu mujj. yonente yi fi nekk ak wàll yi. yonente yi ñoo fi nekk. ak wàll yi. xamuñ ci yàlla dara lu may jaamu ko ak ñaan ko. xamuñ ci yàlla dara. lu mooy jaamu ko ak ñaan ko rek. waaye kuy dem ca magasin yàlla sàkk amul. waaye kuy waaxu dem ca magasin yàlla sàkk kooku moom amul. waaye ku koy jaamu di ko sàkkoo jegeñ lu. waaye ku koy jaamu di ko sàkkoo jegeñ lu. di ko tudd guddeeg bëccëg. di ko tudd guddeeg bëccëg. ah kooku ko ñaanee mën naa mu déglu ko. kooku day mën naa am ko ñaanee mu déglu ko. te ku ñaanal sa bopp. te ku ñaanal sa bopp. sax ku ñaanal sa mbokk ñaan ngaa gën a gaaw. sax ku ñaanal sa mbokk ñaan ngaa gën a am na njariñ loolu am na njariñ kandoo mën naa jariñ loolu itam kandoo it mën naa jariñ loolu waaye nag kuy dem ci magasin yàlla yàlla yi sàkk rek xamul loolu day xamut kuy dem sàkk ci lu la neex jox ku la neex kooku it amul loolu it xamut ku leen koy wax rek nax na leen loolu xamut képp kuñ koy wax kala koy lay nax ku a góob da ngay ji da ngay bay bàyyi ne ko bëgg góob da ngay ji da ngay béy. ku béyut. xam ngeen ne ku béyut. su góob jotee doo góob dara. su góob jotee doo góob dara de. kuy góob itam la nga ji woon rek ngay góob. kuy góob it xam nga ne la nga ji ngay góob ndax moom nga foccile. bu leen def seen boppi xaleel. bu leen def seen boppi xale. bu leen def seen boppi dof yi ñuy bu leen def seen bopp dof boo xam ne ku jot tur na nax. ku yàlla tànn ba jox la diine ji gën ci diine ji. ku yàlla tànn ba jox la diine ji gën ci diine ji. diine ji gën ci diine yi. téere bi gën ci téere yi. téere bi gën téere yi. mo yonent bi gën ci yonent yi. yonent bi gën yonent yi. ku yàlla tànnal loolu waratu laa def sa bopp ndaw. ku yàlla tànnal loolu. waratoo def sa bopp ndaw. na nga xëccoo ba bokk ca tànneef yi. yow daal xëccoo nag ci sa yitteey bopp. ba bokk ca yi. te yàlla amul mbok te yàlla moom xamul mbokk. amul jegeñaare. jegeñaale. amul doom. xamul doom. amul dara. ay xarit rek la am. xarit rek la Muhammad ki ci gën a foor xaritam rek la. Muhammad mi ci gën foor. xaritam rek la. buntab xarit nag ubbil na ko ñëpp. buntab xarit nag moom. ñëpp la ko ubbil. ku jublu ci moom di ko jaamu di ko tudd guddeeg bëccëg. ku jublu ci moom. di ko jaamu di ko tudd guddeeg bëccëg. di def la ko neex di bàyyi la ko neex. di bàyyi li ko naqadi. rek daal di bokk ci xaritam. daal di bokk ci xaritam rek. xamut arab ak olof rek. xamut arab ak olof ak séeréer. ak dara. ak tukkuloo ak joolaa yëpp ci bokk yam. jubli ci yàlla topp yàlla rek di xaritam yàlla. ku jublu yàlla topp yàlla di ko wan gannaaw toppaloo ko di noonam rek bu la yonent bi sax. ku ko wan gannaaw toppaloo ko noonam jilee yonent bi moo jur sax. danay nettali di suur ndaw lu ca Xurasaan. bàyyi mu ne. dinay nettali toujours ndaw la nekkoon Xuraasaan. di Cherif boo xam ne ku ah, wet ak Cherif la askanoo ci Fatimatu bu jege. di Cherif boo xam ne ku wet ak Cherif la askanoo ci Fatimatu doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. askan bu jege. askan gu jege nag. mi ngi dëkk ak waa yoo xam ne jaam la woon. mi ngi dëkk ak waa joo xam ne jaam la woon. dafa ñuul kukk ba ay tuñam ñuul. waajo dafa ñuul ba ay tuñam ñuul. waaye muy jaamu yàlla. waaye muy jaamu yàlla. nga sangam gis ko rek xam ne waru ko moom mu ba ko yàlla. ba nga bi gis ko xam ne war da moom kii mu ba yàlla. mu jublu ci yàlla. mu dem na jublu ci yàlla. ba am cër. ci yàlla. mbooloo mu bari topp ko. mbooloo mu bari di ko topp. bu génnee. su génnee. nit ñi topp ci kawam di barkeelu ci moom. nit ñi a ngi dëkk ak moom. shérif bi dëkk ak moom. benn bés. benn bés. moom sëriñ boobu mu génn. moom sëriñ boobu mu génn. mbooloo mi topp ci kawam di rëj rëj loo. mbooloo mi topp ci kawam di rëj rëj loo. sëriñ bi naan sàngara ba mandi. sëriñ bi dem naan sàngara moom ba mandi. ñëw moom it jëm si ci sëriñ bi. ñëw moom it jëm si ci sëriñ bi. taalibe di ko bamax di ko pes. taalibe di ko bamax di ko pes. moom it mu dëgër bopp rek ne foog mu ñëw ba ci sëriñ bi. moom it mu dëgër bopp ne fokk mu agsi ci sëriñ bi. ba agsi ci sëriñ bi. ba ak si ci sëriñ bi. ne ko lii man na lii war naa am. ne ko dafa nga ne lii moom war naa am. yow mu ñuul mi dama sa tuñ yi ñuul. yow yaa ngi ñuul ba say tuñ ñuul. ngay doomi xeefar sa baay xeefar sa maam xeefar. sa baay yéefar sa maam ñu di la taral di ma toroxal man doomi yonent. yow ñu di la taral man ñu di ma toroxal man doomi yonent bi. ñu di la màggal man ñu di ma doxa dal. ñu di la màggal man ñu di ma doxa dal. yow doomi xeefar loolu war naa am. yow doomi yéefar loolu war naa am. mu ne ko déglul. sëriñ bi ne ko déglul. man doomi yéefar laa ni ki nga wax. man day doomi yéefar laa ni nga waxee. waaye dama bàyyi sama yoonu baay. waaye kat dama bàyyi suma yoonu baay. xaw sa yoonu baay kii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sa yoonu baay kii yonent bi sallallahu alayhi wa yow nga bàyyi sa yoonu baay kii yonent bi. yow nga bàyyi sa yoonu baay. kii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yoonu baay woowa kii yéefar bi. xaw sama yoonu baay woowa kii yéefar bi. man dama ñuul naam. man dama ñuul naan. waaye weexal naa sama xol ci gëm yàlla. waaye weexal naa sama xol ci gëm yàlla. weexaayu xol boobu. moo tax ñu sopp ma. yow nga weex tal. yow it ngaa weex nga sa xol yàlla. waaye ñuulal nga sa xol beeg mooy yàlla. moo tax. looloo tax xol bu ñuul bi moo feeñ ci sa weexaay moo tax kenn bëggu laa xol bu ñuul boobu nag moo feeñ ci sa weexaay bi. kenn bëggu laa gis bala nit ñi gisee ci sama yoonu baay bi la nit ñi gisee nag ci sama yoonu baay nga aw ca ñu jàppale ne yaay sama doomu baay ñu jàpp rek ne yow mii yaay sama doomu baay ba ma bañ ma gisee ci sa yoonu baay yow bañ ma gisee man mii ma aw ci sa yoonu baay ñu jàpp ma ne man maay sa doomu baay ñu jàpp ma man mii ne maay sa doomi baay man la jur moo tax ñu defal ma li ñu war a defal doomu yonent bi loolu moo tax ñu defal ma li ñu war a defal doomi yonent bi yow ñu def la ñu war a def sama doomu baay xéefar ba yow mii ñu def la ñu war a def sama doomi baay tey yéefar ba pes yi ñu la pes bi nga agsee bi nga agsee ci man yëg naa ko pes yi ñu la doon pes bi nga agsee gut ci man lépp yëg naa ko waaye baal naa ñu ko def waaye baal naa kat ñi la doon mbéj ndax da nga naan sangara waroon nañ laa gitin ndax yow da ngaa naan sangara waroon nañu laa gitin sa ñàkk teggin gi baal naa la ko ngir samaam demal sa ñàkk teggin gii nga doon def it baal naa la ko ndax samaam yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diine yonente amul juddu diine yonente bii xamul juddu moom amul xeet xamut xeet. xamul dara. xamut dara. xam ko topp ko rek. moom da koy xam. topp ko rek jàpp ko. ku la mën a jur. ak ku la mën a jur nag. rek yonent daal di lay jur. yonent daal lay jur rek. su la yonent juree. bu la yonent bi juree. te xam lu la diine ji toppaloo ko. diine ji toppoo diine ji. jotewut yow dara. jotewut yow dara moom. jàng nañ ci seer bi ci guddi gi. jàng nañ ci woy wi ci guddi gi. soloy Abu Lahab solooy Abu Lahab Abu Lahab ak Abdoulaye mi jur yonent ñoo bi ñoo bokk baay waaye mooy noonab bi gën a màgg waaye mooy noonab yàlla bi gën a màgg ba léegi ku romb bàmmeelam ba ca Makka war nga ko sànni xeer ba léegi ku romb ba ca Makka war nga caa sànniw doj su doon juddu rek kay kon Abu Lahab du demee noonu kon Abu Lahab du demee noonu xam ngeen gëm leen yàlla. gëm leen yàlla. topp leen yàlla. topp leen yàlla. gannaaw ga nag. ginnaaw gi lépp lu ngeen bëgg a liggéey. liggéey leen lu ngeen bëgg a liggéey. jëflante leen nag bindeef yi lépp lu len soob. jëflante leen nag bindeef yi lépp lu leen soob. dalee ci jabar yi ak doom yi. dalee ci jabar yi ak doom yi. ak jegeñaale yi. ak yi. ba ca jaamur yi. ak dëkkandoo ba ca jaamur ña. waaye soo toppul yàlla nag. waaye boo toppul yàlla. gëmuloo yàlla. loo defal ci mbindeef yi lu mu rafet rafet dara ngelaw la rek. loo defal mbindeef yi. lu loola rafet rafet ngelaw la rek. yal nañu yàlla may jàmm. yal nañu yàlla may jàmm. yal na yàlla def jàmm ci suñu réew. yal na def jàmm ci suñu réew. yàlla def jàmm ci suñu réew. yal nañu yàlla may nawet a barke. yal nañu yàlla a barke. a a a a am solo. lu mu nekk ñu xam ko lu mu ñu xam ko. lu mu nekk ñu xam ko lu mu newul ñu xam ko. ngóobeef yi lu ñu bari bari bu ci yàlla deful barke du jëriñ dara. lu mu néew néew su yàlla defee barke ñëpp. lu mu néew bu ci yàlla defee barke ñëpp xaj ci yàlla nañu may ngóobeef yu bari yu rafet yàlla nañu yàlla may ngóobeef yu rafet yu bari te def ci barke te def ci barke te lépp luñ sonnee te lépp luñ sonnee. ko jëriñoo. yal nañ ko jëriñoo. yal na ko suñu réew jëriñoo. yal na ko suñu réew jëriñoo. yal na ko suñu diina jëriñoo. yal na ko suñu diina jëriñoo. yal na yàlla yëkkati teral lislaam ak jullit ñi. yal na teral lislaam. ak jullit ñi. ak jullit ñi. yal ak jullit ñi. bayti maqadis yal na yàlla xettali bayti maqadis yal na ko yàlla génne ci loxol noonu yàlla ya yal na ko yàlla génne ko yàlla delloo julli ñi kay arab Sina yal ko yàlla delloo julli ñi kay arab yal na yàlla xalak bani Israila yal na yàlla xéefari bani Israël. yal na yàlla damm seen nguur. yal na yàlla damm seen nguur yal damm gépp nguur gu leen di dimbale. yal na yàlla damm gépp nguur gu leen di dimbale. yal na yàlla damm jëpp doole ji leen di dimbale. yal na yàlla damm jëpp doole ji leen di dimbale yaa rabbi. yàllaay buur dëgg-dëgg moo mën lu ne yàlla def loolu. yaa rabbi. waaye yàlla waaye yàlla delloo ji li ñu seen yoonu dëgg wa yàlla na delloo jullit ñi. yàlla delloo jullit ñi. ci ñaaw ci yoonu alxuraan ak sunna. ci yoonu alxuraan ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. te bàyyi faraatu di ko jëlee ci noonu diine yi. te bàyyi caaxaan yi faraatu di ko jëlee ci noonu diine yi. loolu rek leen delloo gannaaw. loolu rek moo leen delloo gannaaw. dara mënu leen a jëme kanam it lu a jëme rek. mboolem ñi méngoo mbiri jullit mbiri jullit ñi yal na leen ci yoonu njub yal na leen ci yoonu njub ñu jàpp ci téere yàlla beeg sunna si yonent bi ñu jàpp ci ji dana dellu si mel na meloon kon teraanga bi dana dellu si mel na meloon te lislaam te lislaam su amee doole boo amee doole doomu adama yëpp na ci jàmm doomu adama yëpp na ci jàmm ndax moom diine jàmm la ndax moom diine jàmm la jàmm ku nekk la wax jàmm ku nekk la war. jàmmoo ku nekk la lislaam wax. moom jàmmoo ku nekk la lislaam wax. su fekkoon am doole yi lu dul lislaam am léegi. su fekkoon ne lislaam amee doole yi lu dul lislaam amee léegi. ban xay yu bëri yi ci àddina si du am de. kon xay yu bëri yii ci bi du am. ba Omar ibn di àtte loolu amul ci àddina de. ba Omar ibn Xataab di àtte lii amul ci àddina. ba Omar di àtte loolu amul. ba Omar delloo dëgg. yal ci dëgg. te jëriñu ci dëgg. te jariñ ñu ci dëgg yëkkati ci dëgg yëkkati ñu ci dëgg na ne Omar ibn Khattab nee na dëgg suufeel ma dëgg suufeel ma te néew na bu mu te néew na nag bu mu xamee moo ma gënal fenn yëkkati ma te néew na bu mu xamee nañu dellu ci dëgg ñun ñëpp yal nañ dellu ci dëgg ñun ñëpp bu ñu yàlla yëkkati yal nañu dëgg bu ñu yàlla yëkkati yal nañu yëkkati ak dëgg yal nañu yàlla dimbale yal na ñu yàlla dimbale. yal na yàlla boole xol yi ñooñu Sénégal. yal na yàlla boole xol yi ñooñu Sénégal. ñi amee noseb Sénégal yal na leen yàlla xeer ci yoonu njub. ñi amee noseb Sénégal yal na leen yàlla xeer ci yoonu njub. yal na leen yàlla xeer ci lay jëriñ Sénégal. yal na leen yàlla xeer ci lay jëriñ Sénégal. dimbale leen ca. te dimbale leen ca. yàlla mën na loolu yàlla na ko def. yàlla mën na loolu yàlla na ko def. dara jafewu ko. dara jafewu ko moom yàlla. ñu ngi ko koy ñaan. ñoo ko koy ñaan. te yéen ñëpp na ngeen ko ñaan. te yéen ñëpp ñaan leen ko. te mbooloo mi. mbooloo mi. lépp luñ daje ñaan ko yàlla dana leen ko. lépp luñ daje ñaan ko yàlla dana leen ko defal. barab bi lu fi nit ñaan dana nangu. barab bi lu fi nit ñaan dana nangu. ndax fu ñuy wàccee fu ñuy jeexalee burdu fokk yonent bi wàcc. ndax fu ñuy jeexalee burdu fokk yonent bi wàcc fa. buñ ko gisee buñ ko gisut bi ji burdu bi burdu jeex rek la ñëw. buñ ko gisee buñ ko gisut bu burdu bi jeex rek la ñëw. sallallahu alayhi fanaan fi woon ak ñun. te ñooy hindu it. bu teewee ak ñun. bu teewee ak ñun. lépp lu ñaan suñu borom danañu ko may. lépp lu ñaan suñu borom danañu ko may. yàlla ñu may mboolem liñ ñaan ak luñ ñaanul. yàlla ñu may mboolem liñ ñaan ak liñ ñaanul. may leen ko may ko seen njaboot. may leen ko may ko seen njaboot. ñi teewut am na mu teew ñëpp. ñi teewut. te bëgg fee teew ñëpp. yal nañu yàlla booleeg ñoom lépp lu ñu ci sedd. yal nañu yàlla booleeg ñoom lépp lu ñu fi sedd. képp ku ñu dénk ñaan yal ko yàlla may mboolem lu mu ñu sedd. képp ku ko dénk ñaan yal ko yàlla may lépp lu ñu sedd. gàmm gu nekk yàlla na leen fekk ci mbir ma gën a baax. gàmm gu ne yàlla na leen fekk ci mbir ma gën a baax. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. bàyyi mu gi jeex na. yewi na leen. yewi na leen. maa ngi gërëm maa ngi gërëm service bi fi ñëwoon. mi ngi gërëm. service bi fi ñëwoon mi ngi gërëm service bi fi ñëwoon. waa rajo Sénégal waa rajo feeñal nañ seen cawarte ci liggéey bi. bàyyi mu ne feeñal ngeen seen cawarte ci liggéey bi. wéyal ngeen ndigali kilifa yi leen fi yónni. wéyal ngeen yàlla wattu yal na leen yàlla wattu te yëkkati seen daraja te yëkkati seen daraja leen jëriñ leen boole leen ci ñuy liggéey Sénégal boole leen ci ñuy liggéeyal Sénégal may leen jàmm àddina alaxira may leen jàmm àddina jool axira am na ñu bëgg am na jàngal leen wirdu Tijaan ci loxo si Ahmad Tijaan radiyallaahu anhu ak yonent yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam Malick Ngom sa carte d'identité baa ngeeg Alaaji Cheikh Ndaw